wa sharral umuuri muhdasaatuhaa wa kullu muhdasatin bid'a wa kullu bid'atin dalaala wa kullu dalaalatin fi nnaar a'aadhani llaahu wa iyyaakum mina nnaar. Mbokk yi, assalaamu aleykum wa rahmatullah. Ñu ngi leen di nuyu di dellusi waat ñun ak yéen suñu waxtaanu fajar xam naa fajar ji xaw na arrière bu baax euh, ngir ngir ngànt lu ko waraloon. Euh, ñu ngi dellusi waat suñu téere bi ñu bokk. muy aljaami' fi sunani wal aadaab wal li abi muhammad abdillah ibn abi zaybin al-qayrawaani al ta'ala ñaan sunu borom tabaaraka wa ta'ala wërsëgal ñu ak sellal ci sunuy pas-pas ak sunuy wax ak sunuy jëf tey mooy sunu fukkeelu jotaay ak ñu continuer rek ci li nga xam ne moo di li muallif bi raxmatullahi taala wax ci li nga xam ne moo di desoon ci loolu yi mu loolu yi doon loo xam ne lu jar a bàyyi xel la ci waxi muallif bi alayhi raxmatullahi taala muy lu aju ci ngooyaanu goo gi nga xam ne dañ ko war a ngooyaanu ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam watandiku lépp loo xam ne xeetu bidaa la comme niñ ko jàngale woon démb euh, mu continuer di indi benn xadis boo xam ne xadis boobu borom xam-xam yi dañ koo néewal doole waaye nag maanaa bi làmboona làmboona wér donte borom xam-xam yi dañ koo néewal doole mais maanaa bi làmboona wér euh, te moo di loolu mu wax ne yonent bi wa alihi wa sahbihi wa sallam dañoo wattandiku loo li xam ne moo moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa watandikuloo woon aw xeetam ñi nga xam ne dañuy réerlaat dañuy sànkaate loolu a chaque ci ne lu wér la yonent bi alayhi salaatu wasalaam woon aw xeetam ñi nga xam ne eh, dañuy réeralaate moo tax mu ne wa xaddara alayhi salaatu wasalaam min alfitani wal ahwaa'i wal bida' wa min zallati wa min zall wa min zallati wa min zallati al-aalim lay wax nee na yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daa wattandikuloo ay fitna wattandikuloo nit ñi ay bànneex wattandikuloo nit ñi ay biddaa wattandikuloo nit ñi maanaam boroom xam-xam boo xam ne dafa jéng wala dafa tarxiis muy faral di tarxiis xadis boobu xadis la boo xam ne boroom xam-xam yi wax nañ ci. ci xadisu Amr ibn Awf al-Muzani mu ne daa dégg Yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam muy wax ne dama ragal ci sama xeet wi sama ginnaaw ay jëf ñett ñu ne ko yooyu mooy yen mu ne tarxiisu boroom xam-xam ab attekat boo xam ne dafa jeng wala atte boo xam ne bu jeng la ak bànneex boo xam ne bu ñu topp la Euh, xadis boobu nag boroom xam-xam yi dañ koo néewal doole donte muallif bi daa junj rek maanaam zallatul aalim rek la tudd waaye nag ñett yam tudd moom moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam wattandiku la ko wattandiku loon ko aw xeetam te moo de ay fitna ki bànneex ki biddaa loolu xadis ba jàlloon wone na ko doon loo xamee ni jullit bi jamono ji ñàkk daa war da koo daw war a daw kàttanam xadis boobu comme niñ ko waxe xadis la boo xam ne da'if la ndax ku ñuy wax Kusayr wala Kasir ibnu ab ibnu Abdillah da cee nekk te kooku nee nañ da'if la al-imam at-Tabarani génn na kadhalika al-Bayhaqi ak ñeneen ak ñeneen waaye xadis la boo xam ne daa néew dool mais maanaa bi lamboo na ak wér ndax Yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax na ne ci xadis bu wér xadis Abdullah ibn Amr ibn al-As nee na inna allaha laa yaqbidu al-ilma intizaa'an yantazi'uhu min an-naas walaakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-'ulamaa walaakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-'ulamaa hattaa izaa lam yabqa 'aaliman wala hattaa izaa lam yabqa 'aalimun ittaxaza an-naasu ru'uusan juhhaalan fasu'iluu fa-aftaw bighayri 'ilmin fadalluu wa adalluu. Yonent bi sallallahu alayhi wa aalihi wa sahbihi wa sallam nee na suñu borom tabaaraka wa ta'aala du jaage mi dafay yëkkati xam-xam ci yaani di ko rocci ci dënn nit ñi ñu fàtte ko déedéet waaye naka lay fi jëlee xam-xam moo di dafay jële waroom xam-xam di faatu ñuy faatu nànk par nànk ñuy faatu nànk par nànk ñuy faatu nànk par nànk nee buñ demee ba benn borom xam-xam di sotti fi nee na nit ñi dañuy wut ay ñu ñoo xam ne ñu sànku lañ. ittaxada naasu ru'uusan juhaalan ay njiit yoo xam ne dañoo réer amuñu xam-xam waaye nag dañoo dëgëru fit dañuy wax ci diine bu dee ko defee dañ leen di laaj laaj gi nag làmboona ñu laaj la ko tontu làmboona itam ngay jàngale li ngay jàngale xam nga ne xel ay réer laate li ngay wax nit ñi di ko dégg nga leen koy dégte lépp kàddu sa cànkute la su ko defee buñ tontoo du ànd xam-xam wala bu ñuy wax ci kanamu nit ñi du ànd xam-xam ci kanamu ñen jiite su ko defee fa dallu wa adallu dañuy sànku ba noppi sànkaate nasalullah alaafiya moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokk na ci li gën lim gën a ragal ci aw xeetam moo di njiit yoo xam ne dañuy sànkaate al aimma al mudillin njiit yoo xam ne dañuy sànkaate wal iyaadu billah ñoo xam ne dañuy woote jëme ci buntu sawara ku leen topp ñu sànn la ca biir waliyasu billah wattanikuloona ay fitna Yonent bi alayhi salaatu wax fitna bu ame ka ca gën anaam fitna bu xasee am ki nga xam ne mooy ka tëdd moo gën ka taxaw ka taxaw moo gën kay dox kiy dox moo gën kay waaxu jëm ca jara bàyyi xel la fitna bu amee la lañ santaane mooy yow neel miit waaw ah, boo dem fa gën a sori ca ca dëkk ya wala ca àll ya wala ca montagne ya nga beru nit ñi bara dugg ca fitna ja loolu mooy la moo tax eh, jamono ji nga xam ne fitna mi ngi am eh, ci diggante jamono yi lislaam dañu door a feeñ ñenn ci saxaaba yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoom dañoo dem beru ji daa di beru fitna ji moo tax fitna saa su maanaam kenn mënta fexe ba boo ñëwee dugg ca fitna ja kenn mënta fexe ba ba nga am jàmm mënta nekk parce que yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo wattandiku loolu nit ñi ñuy ñuy fitna moo tax mu ne gaaw leen def lu baax balaa ay fitna ñëw yoo xam ne day mel ne daggiiti guddi lëndëm da daggiiti guddi lëndëm këriis nga xam ne nit ki mën na faa xëy suba nekk ab julit mën na gontu nekk ab julit daadi wal iyaazu billah xëy nekkub wala mu xëy nekkub jullit gontu nekkub yéefar wal iyaazu billah lan moo ko waral nee na dafay jaay addunaam adul alaxiraam ci marsandisu adduna mu xeeboo xeeboo xeebo fitna yi nag ñaari fitnaari fitna kese la nag du ñett mooy fitnatu shubuhaat wala fitanu shubuhaat wa fitanu shahawaat fitna yoo xam ne fitna yi ak fitna yoo xam ne fitnay bànneex la fitnay lënt yi mooy ñi nga xam ne ñami gaar mooy ñi nga xam ne dañuy góorgóorlu ci diime nee nañ di wax ne ay nit yi xam-xam lañ xam-xam lañuy faral di gëstu waaye nag dañoo sànku nekk ci ay biddaa di ko jaamoo yàlla ba noppi bëgg lu baax ñaari yu mel noonu ñoom la ay ay lënt di gaar parce que bépp biddaa rek boo xam ne nit ki miñ ci langaamitu taqal ci boppam nekk ca rek te dara mënu ko caa génne jàppal la lënt ko waral moo tax alimaam alamatu allaamatu ibn al-qayyim alayhi rahmatullahi taala day wax ne shubha li tax ñu tudde ko shubha mooy iltibaasihi bil xaq daa niroog dëgg daa taqaloog dëgg ana boo defu nànk man ngaa jàpp ne dëgg la te fekk du dëgg mboolem ñi nga xam dañoo lànk ba ñu topp ak njub tax xam ngeen ne xam nga ci ñoom ak baax ak yiw ak bëgg lu baax ak dëddu àdduna ak loolu mi ngi ci ñoom waaye dañoo dañoo langaamitu takkook biddaa Eh, taq ja lënt ni ñaari léeg-léeg moo leen di faral di di faral di téye ca loola lënt yooyu ne bu xasee teggeeku rek da ngay gis dañuy daal dugg ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam muy looy waar ñaari ay lënt ñu baree bari ay lënt moo nekk ci seen bopp yi moo tax lënt waroom xam-xam yi dañ daan watandikuloo di jàng téere waa bidaa wala ngay diglu seeni wax loo jamono ji da ngay da ngay waaru ci yàlla ñoo xam ne da ngay yëg ne ñi ci bidaa carrément ci lañ nekk ah ñuy partager seeni vidéo ak seeni audio di ko ko dóori ci réseaux sociaux yi ah nitu bidaa luñ koy partager la xamut li muy wax lu mu baax baax jëlul partager parce que bu waxee lu baax tey jii ba nga partager ko bu ëllëgee la muy wax njaaxum lay doon te yow mi yaa yow mi mën a partager lu baax xam nga mën a partager njaaxumam kon bul wax naan lii lii laa koy partager du ma ko partager la déedéet bàyyi ko soo gisee audioom wala ay waxam foo ko mën a fekk xanaa yaa ko gëstu waaye da nga koo fekk fen muy wax dëgg nga jël ko dëgg moom fu mu jugee dañ koy dañ koy jël waaye nag wax gim wax dëgg na du tax mukk nag ngeen ma koy partagé parce que loolu fitna la fitna waaw fitna lay jur lu jar a bàyyi xel lu jar a jar la moo tax boo demee ci al imaam Ibn Qudaama Muwaffaqud-Diin bokk ci borom xam-xam yi kàngami al-Hanaabila ci téereem boobu bi de Lum'atul I'tiqaad ci mujj ga day wax ne. nañ wattandiku bokk na ci bidaay di yër ci téere yi ahlul kalaam maanaam nañ koy wattandiku di ko yër di ko jàng maanaam boo ko ci bidaay daa wax ne nañ koy wattandiku moo tax ba muy lim yi nga xam ne xeet bidaa mën na caa yóbbee nit mën naa xëcc ci bidaa rek ko caa boole nañ wattandiku di yër ci téere wa waa bidaa di diglu seeni audio seeni wax loolu lu jar a bàyyi nañ koy wattandiku ki nga xam ne nag ràññee na pour diglu ko pour mën a xam la nekk ci biir lañ mën ko man koo wattandikuloo nit ñi su boobaa a wàññi dara su moo tax nit ñi jamono ji nekk julli bi na góorgóorlu ci topp as-salafu salih ma'aka as-salaf ma'aka as-sunna ma'aka al-aqida wa jàpp ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam loo xam ne xeeti caaxaan la beneen fitna yi mooy fitnay fitnay shahawaat mooy fitnay bànneex mooy koo xam ne looloo mu nekk ci ak neen ak ci ak cànkuteeki bi daa bànneex moo ko ca bàyyi mais du ay lënt xam ne ne lii ay caaxaan la kooku nag ñi gën a naqaree gindi ca la bokk kooku yàlla rek moo ci des wallahi alazim maanaam koo xam ne la ko tax a sànku mooy ay bànneex la topp kooku moom gindi ko du yomb parce que bànneexam lay jaamu moo tax fu mu mën bànneexam mën a nekk rek jeex na lu jar a bàyyi xel la ñooñu nag mën nga joxe misaal ñu baree bari ci coraniste yi ñuy tuddee al alquraaniyu dañuy wedd sunna ñooña la chàkk ci ne ñu baree bari ci ñoom bànneex moo leen yóbbu ca loola parce que dafa neex nee nañ ko xam ne doo julli daanaka nit bu la neexee njaalo maanaam ab sëy ab sëy bu la neexee kii sax mën naa bañ am kilif kilifa mën naa mën naa mën a am mën ngaa ak benn waay rek benn benn jigéen rek bëgg ko mu bëgg la xalaas yeex ma seen yu nekkatu ci ay ay kilifa am na la may ak seen yu nekku ci loolu ginnaaw lu nekku ci alxuraan rek nekkut a dañ ko gëm. duñ def dara daanaka ci lislaam dafa topp bànneex la moo tax ñaari ña cay faral di dugg ñu ci ëpp boo xoolee seen xarkanam yi seen jëmb da nga ñi seen bànneex lañ topp nga xam nañ ne ci ay caaxaan képp ci lañ nekk diina nag du diine caaxaan moom diina ji du ay ay nekku ci de suñu borom da koo waat was-samaa'i zaati raja' wal ardi zaati sadaa innahu la qawlun fasl wa huwa bil yàlla da ko waat ci asamaan yi nga xam ne day wàccee taw di ko wàccee ka wàccewaat suuf si nga xamee ne day xar nee alxuraan ji waxi dëgg la waaye du waxi neen du waxi bébént du waxi wiic du waxi caaxaan jara xel la kon shahawaat musiba la ñaar yooyu yëpp benn bu ci nekk nag benn bu ci nekk la ci muccal mooy topp sunna tax al-allaamatu ibnu Rajab al-haafiz ibnu Rajab alayhi rahmatullahi taala ci téeréem boobu mu tuddee kashful kurba fi wasfi xaali ahlil xurba bi muy leeral ahli sunna ak lañ ta namm ci sunna indi waxi as-salafu saalih sunna mooy lan ak waa sunna mooy lan day wax ni wal wa muraadu haa'ulaa'i bi sunna tariqatu nabii sallallahu alayhi wa sallam as-saalimatu min ash-shubuhaati wash-shahawaat nee na gaa yi lañ namm ci sunna mooy yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yi nga xam ne daa mucc ci ay bànneex mucc ci ay lënt mucc ci ay lënt mucc ci ay bànneex kon ki topp sunna mooy ki mucc ci ay lënt mucc ci ay bànneex bànneex du tax mu wan ginnaaw dëgg te loolu nag bari na de maanaam képp koo xam ne dañ indi indil ayab alquranul karim indil la xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga lànk bañ koo jël ngir ne wu sama kilifa samay mag ak samay nangam ak nangam ñoom lii lañ ma wax. yaa ngi ci ay caaxaan nga yëg ko nga ñàkk ko yëg moo tax borom bi nee na ko fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwaa'ahum nee na ko yéefar yi buñ la wuyuwut jàppale seen bànneex képp lañ topp moo tax ki bàyyi sunna topp ay biddaa kooku dañ koy tuddee saaxibu hawa borom borom bànneex lu tax li tax mu bàyyi sunna am na lu ko waral loo xamee ne lu muy bànneexoon lu neex ci moom moo tax mu bàyyi mu bàyyi sunna moo tax borom bidaa la borom hawaa lañ koy tuddee moo tax Cheikhul Islam Taymiya ci al istiqaama nee na as-salafu saalih bu masaan wax fii la fulaanun min ahlil mooy min ahlil bidaa ci waa bidaa la bokk kon loolu lu jara jara bàyyi xel la lu mat a watandiku la fitna yi ak bànneex yi ak bidaa yi comme ni ko alayhi salaatu wasalaam waxee danañ ci gën a ñëw ci kanam ci muallif bi rahmatullahi azza wa jalla rahmatullahi azza wa jalla alayhi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam day la tarkabunna sunana man kaana qablakum am na ñuy wax ne sanana man kaana qablakum yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa ma da war yoonu ña xam ne dañ a jiitu woon di jara ngeen topp yoonu ñi xam ne da ngeen dañoo jiitu woon comme fett gi nga xam ne ñaari ay dunq da nekk dunq yi nga xam ne da ko bàyyi mooy dem ñaari dunq dunq yi ci nekk ni ñuy toppantee nga xam ne bu jàll sa moroom day ñëw bu jàll sa moroom ñëw dañuy tolloo ñoom ñaar comme ni ko alayhi salaatu wasalaam jàngale ñi nga xam ne dañoo maanaam sax mu balu fett bi tey dafa ay dunq yu ñuy teg yu ñuy teg ci wet ci wet gi wala ñu ñuy teg ci ci cat li yoo xam ne dañuy toppalante bu jàll sa morom day ñëw rawatina su fekkee dañ koo bàyyi dañoo xëcc dañoo tawi yi xala gi fett mu muy dem da ngay gis donc yi ni ñuy toppante nee nañ yéen noonu ngeen toppee yoonu ñu jiitu woon inna lillahi wa inna ilayhi raji'un noonu ngeen di toppee ñu jiitu woon te mooy noonu ngeen toppee juif yi noonu ngeen di toppee chrétien yi ak catholique yi ak protestant yi ak orthodoxe noonu ngeen leen di toppee amul leen loo leen di bàyyi ci ñoom daanaka ba buñ dëggoon buñ duggoon ba xum bët da ngeen ca dugg laa ilaha illallah mbokk yi wallahi yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla ko yónni de gis nga paxum bët du pax moo xamee ne dafa tàllalu rek dem da waaye dafay lemu dugal fa sa loxo lu jafe la mooy waxin la ci ñoom la gën a nekk nécessité la gën a nekk spécial ci seen diine la gën a xóot sax yéen da ngeen koy rey doo baa bàyyi dara comme boxum bëtt boo ci duggoon ni muy nekkee loo xam ne day lemoo nga xam ne dugg ca sax ñoom bu ñu duggoon boxum da ngeen ca dugg loolu mooy lan la gën a jafe ci seen diine la gën a yéeme la gën a nekk loo xam ne maanaam particularité ci seen diine la. da ngeen da ngeen da ngeen da ngeen da ngeen leen ca topp loolu noonu laa fekk ci ne wax dëgg yàlla lu ñu teg baaraam la kenn mënu ko weddi kenn mënu ko weddi doon na loo xam ne lu ñuy teg bët la lii yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam moo ko waxoon muy lu jar a bàyyi xel nag muy lu jar bàyyi xel moo tax xadis ba bañ ko laajee ne ko ya rasulallah ndax lañ ci jublu mooy al yahudu wa nasara te mooy juif yeeg ña topp Musa ak ñu topp Isa mu dugal nasaara yeeg chrétien yeeg catholique yeeg mooy nasaara yi rek orthodoxe yeeg ñoom ñëpp ndax ñooñu nga ci jublu mu ne budul ñoomu ñan la budul ñooñu ñan ñan la dangay xool jullit ñi lu baree bari dañ koo nuroog yahuud yi nuree koog nasaara yi itam mën naa caa tudd ab lim bokk na ca yooyu moo di feetal nit ku nit ku nit ku juddu ñu koy feetal loolu maanaam bidaa la ci biir lislaam ba lislaam bi door a tàmbali yonent bi alayhi salaatu wasalaam musta feetal gën àdduna ak yonent yàlla Ibrahim musta feetal kenn maanaam ñun dañoo toppandoo nasaara yi chrétien yi ci feetal gi ñuy feetal gën àdduna ak Isa alayhi salaam jëlee ko ci ñoom te loolu mooy li wér maanaam gàmm foofu la jógee loolu moom mooy li wér moom malikul muzaffar malikul dawla al ubaydiyya wala ñu ko jiitu wala ci moom sax moom ci boppam lii mu def nii fent ko mi ngi ko jëlee ca nasaara ya mu la shakk te xam ngeen ne jamono jooju shi'a yi ca jamono jooju muy alqarnu rabi jàpp alqarnu alqarnu xaamis jamono jooju la shakk ci ne eh, shi'a yi dañoo amoon état ca Égypte ak la ko wër waaye fonkoon lool chrétien yi ni ko al imam ibnu kasir waxee fonkoon lool chrétien yi sax jegele leen seen bopp lool lii buur ba ci ñoom da ko jëlee commencé di ko def julli ñi di ko def ñu am ay yeneen i gàmm yu bari gàmmuk gane àdduna ak Fatima radiyallahu anha gàmm gàmmuk gane àdduna ak Ali radiyallahu anhu gàmm gane àdduna ak al-Hasan wal-Husayn mooy al-Sibtayni yani al-Sibtani radiyallahu Eh, anhuma wa ardaahuma ak gàmmug gu mag gi mooy gàmmug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak gën a lii ay biddaa yoo xam ne ca ñoom lañ ko jëlee ñoom lañ ko waaye saxu ci lislaam niki noonu itam dëjël ku faatu dëjël ku faatu loolu amul ci lislaam ay biddaa la yoo xam ne ca ceddo ga lañ ko jëlee maanaam bu fekkee daa am ku faatu ñoom ñu koy dëjël di ko naqarlu loolu gis ngeen chrétien ni bu fekkee dafa am responsable bu faatu ci ñoom wala juif a ngay gis niñ koy dëjëlee. mu ci biir l'islam léeg-léeg nga dégg ku far kañ la dëj bi luy loolu l'islam amu fa nit ki bu faatoo ñu ko jàppal ab bis pour dëj pour naqarlu déedéet loolu amul gis nga chia yi ashura bu ñëwee mooy tam da ngay gis ñuy dëj di di dagg seen bopp di gaañ seen bopp nee nañu wuyee dañuy naqarlu dañuy dëjal faatuk al-Husayn te ñoom ñoo ko rey fi'lan ñoom ci bopp ñoo parce que ñoom ñoo ko digoon ne ko boo ñëwee ñu jaayante yow nga nekk amirul mu'minin ca fa mooy baladu shiqaaqi wa nifaaq al iraq mooy baladu shiqaaqi wa nifaaq jamono boobee maanaam réew réewu xuloo ñaayoo ak réewu naafiq mooy mooy iraq daanaka sakt yu bari fa lañ jóge sakt yu bari suufiya jahmiya bari lool ñenn yi sax di ci boole al qadariya lu jar a bàyyi xel kon foofu la jógee ñoom ñoo ko woo bi mu ñu war ko ànd ak Ubaydillah ibn Ziyad saay saay boobu xam ne saay saay la bokkoon la chak ndax ci ndigalam ci lañ rayee ki nga xamee ne moo di moo di al-Husayn radiyallahu anhu wa arda doon te digal loolu nag maanaam Yazid ibn Muawiya rahimahullah musta digle mukk ci ne nañ ko rey la shakka ci ne Amr ibn Sa'd ibn Abi Waqqas ñoo def liñ def ba yàlla def mu faatu kon ñoom ñoo ko rey ñoom ñi ko waxoon ne ko boo ñëwee ñu jaayante yow ñu duggaat ci biir armée armée ba ko ba ko faat lu ñuy naqarlu moo tax borom xam bi yi gën a xóot ci wàllu xam-xam wax ne ñoom dañuy fen naqarluwuñ naqarluwuñ mukk faatu al Xuseyn waaye dëgg-dëgg la ñuy naqarlu mooy lan seen seen état ba daanu woon ndax chia yi seen cosaan mooy Kisra mooy Majus Umar eh, ibn Xattaab Umar ibn Xattaab ci boppam moo daaneel seen nguur ga moo daaneel seen nguur ga nguurug Rustum ak nguurug Kisra al-Majusi al-Majusiyin moo moo daaneel seen nguur ga mabbu seen pale ba fay seen sawara wa sawara woowee Umar ibn Xattaab fay nag moo tàkkaat ci seen xol ba ci bañ Umar ibn Xattaab bañ saxaaba ya loolee nag saasu bis boobu ñëwee dañuy muur loolee ci wax gi ñuy wax ne Xuseyn lañuy lañuy lañuy lañuy feetu wala lañuy naqandu waaye waxuñu dëgg sawara soo si Umar ibn Xattaab fayoon moo tàkkaat ci seen xol ba moo tax di jëri jëri ci seen làmmiñ yi moo tax bis boobu ñuy ŋàññi saxaaba yi di saaga saxaaba yi boo ko déggee jàppale ñoom dañuy naqarlu faatu al-Husayn ak ñi ko rey ak ñu mel fekk ni yow déedéet moo tax ñi gën a mën a yàq lislaam gën koo gën a mën a màbbu ci suñ joon yàlla tey mooy ash-Shi'a wa suufiya ash suufiya ñooña la ñuy dugal ci lislaam ak lañ cay màbbu kenn xamu na tollu lu jara jara bàyyi xel la bokk jullit kon bokk jullit yi waaye xoolal tabax ay bàmmeel bàmmeel ba nga def ci ay nataal ki institut wala ay photo tabax ko defal ci ay xubba ay lampa ki rafet rafet loolu ci ci juif yi a chrétien yi ci la jóge soxna bi yonente bi la soxna soxna si yonente bi alayhi salaatu wasalaam di suñu yaay ba mu jógee Éthiopie Habasha ni ko fekk naa fa seen bàmmeel yi nit ñu baax ña day ñu defar leen ay photo ki nataal maanaam ay institut mën yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñooñu aw nit lañ yoo xam ne nit ku baax bu faatoo faatoo ci ñoom dañ koy tabaxal bàmmeel defaral ko ay institut ki photo nee na ulaayika shiraarul xalqi inda allah ñoo ñoo ñi yées ci kaw suuf ñoo ñi yées ci nit ñi fa sunu borom yàlla azza wa te lii ba mu koy ba mu koy wax boobu mu ngi faatu bi abi huwa wa ummi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ah gi rek waaye xoolal fee yaani gis nga feet yi feet yi feeti chrétien rek la ñuy feetu ak dégg feetu Noël eh, yaani ba ci iidu Nayruz mooy feetu majuus sax dañ koy feetu kenn xamul doon ak yeneen yu bari bari ay Saint-Valentin yeeg xam luy Saint-Valentin ci kaw suuf ah fan lañ ko jëlee feetu eh, feetu feetu mbëggeel loolu mooy lan mbëggeel luñ ci feetu mbëggeel kay bis set lañ ko war a feetu ah, bu dee bu mbëgg gi dëgg la ci yow kay bis set lañ ko war a ah, benn man doon wax fii eh, benn waaye di ko laaj. mu ne ko ne ko yi dafa nekk lu xaraam mu ne ko waaw lu mel ni iidul xubb in kunta tuhib <laughs> waaw feetu mbëggil bu dee yow rek bëgg waaw bu dee yow rek yi bëgg yooyu yëpp ay caaxaan la yooyu ay caaxaan la yoo xam ne ma anzala bi biha min sultaan benn dëgg du ci ci ci ci ci lañ ko jëlee waaye gis nga sunu colin colin yi ni ñuy sole sole lu gàtt gis Sénégal yi léeg-léeg jigéen ñi. ay sikki sàkk ba am ki ab jullit wala du ab jullit booy dox ci mbeddi Sénégal yi dañuy roy accidental yi jàmm tak lu leen neex la ñuy sol tuuba yëg lu leen neex la ñuy wax itam waxi mbóosóor yoo xam ne yu doy waar ngay gis seen terme yi ñu waxee sax dañ koy nuroog li nga xamee ne mooy doomu adama yooyu loolu musiba la moo tax gis nga seen pas-pas yi da ngay bu day mujj dañ leen nuru ci wàllu pas di teengal ci seen seeni nit seeni sëriñ ak seeni waroomi seeni wala xam-xam ak ah seeni waliyu da ngay gis dañuy ci ñoom day bokkaale ak ñoom gis nga moo tax nuuru nuuru nuuru leen ci ci bi ci lu feeñ mooy xëcc nga nuuru nuuru leen ci lu nëbb mooy ci sa xol bi te doo ko yëg moo tax Cheikhul Islam ci iqtidaa'u siraatil mustaqiim mi wax ne fal mushaabahatu wal mushaakalatu fi zaahir tuujibu mushaabahatan wa mushaakalatan fi l-baatin ala wajhi l-musaaraqati wa tadarruji l-xafi nee na nuuru nuuru lante ak ñoom farma wante ak ñoom ci lu nëbb ci lu feeñ moo lay xëcc ngay nuroog ñoom ci lu nëbbu ci lu nëbbu ngay sàccante ñoom te doo ko yëg da ngay gis kuy shirk ca kaw di bokkaale na diw sàngam yàlla la gis nga loolu mooy li nasaara yi waxoon te chrétien naan Isa doomu yàlla ak yahud yi waxoon naan Usayr doomu yàlla la ak yu baree bari yoo xam ne dañ koo nuroog ñoom gis nga du góor ñi di wat seen sikkin yi nasalullah salaamata wal aafiya ah ñii di bàyyi seen mustaas yi mustaas kenn du ko bàyyi dañ koy wat ñii di wat seen sikkin yi nasalullah alaafiya yooyu yépp gis nga roy ba li ñu naan roy ba dàq la roy ba dàq waaye gis nga musique genn façon façon euh, la moo xam ne ci nasara yi la gënoon la gënoon siiwee musique tey musique gis nga Sénégal lañ cee roodee nasalullah alaafiya te nit ñu gone yi dañ ko bëggee dafa ëpp musique rek musique rek roy la seen yére yi li sol seen yére yi yére boo xamee ne wóom bi day xotteeku man loolu xamul luñ ci sañ sañ sa ngi xool de day sañ sa ba yeggal nga xool wóom yi feeñ sañ bi li li ñuy tuddee peew peew tey peew peew mooy lan yére boo xam ne sañ bi mooy xojeel rek xojeel xojeel mooy loo xam ne boo ko solee day xoj sa yére yi ne bala nga ko sa yaay da cee jàpp loolu ab jullit bi mu koy sole yëpp ñoom lañ ko jëlee asalullah salaamata wal aafiya waaye gis nga antar ak jigéen mbaraan bi wala iyaazu billah taxawaalo gi diggante góor ñi jigéen ñi loolu ñoom ca bàyyi ca ñoom la ca ñoom la jógee l'islam xamul loolu entre góor ak jigéen ay xarita ak sama xarit la ak sama copain loolu mooy ay caaxaat la luy sama copain nga jaar ba xarit ak moom loolu mooy lan man loolu kenn mënut a fexe ba ba ma gëm ko moom mënut a nekk góor ak jigéen góor jigéen ni ñu xaritoo lu ñu xaritoo laa xamut ak seen xaritoo gi ci lan la tege lan soppi leen ko def ko def ko góor borom kër soxna mu jeex waaye xaritoo mooy lan da ngeen nax seen bopp xëy leen xaritoo ah, da ngeen a bëggante rek du sonte ko wax loolu kese la du la mel ay mbir la yoo xam ne yu tasaaroo la ci suñ biir tor accidentalité lañ ko jugee gisee kenn ca ñoom gis benn jigéen ne ko dama laa bëgg mu ne ko waaw jeex na nga xam ne ay at mën nañ ko am trente ans cinquante ans wala vingt ans am ay doom laa xarit te duñ takkante duñ takk duñ takkante sama nekkaale la rek léegi ñàkk kersa gi sax yegg na foo xam ne da gis ku lay woo naan la man des damaa am ku ma nekkaadeel nasalullah alaafiya inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lu tax nga nekk ak moom wala daa am ku may génnal fan ngeen jëm bu leen génne la xam yow kenn da laa génn lool wala wala ngeen wala da la duggloo yow laa toogloo dañ laa toogloo kon bul génn bul dugg ah? bul génn bul dugg ba am soxna door a dugg wala nga <laughs> door a door a génn bàyyil ba am borom kër yooyu yëpp ay aada yu bon la yoo xam ne ci ñoom lañ ko jëlee. mu doon loo yoo mu doon ay mbir yoo xam ne yu mat a watandiku la ci jullit bi xamoon naa ne bëggoon naa yeggale sax euh, li nga xam ne moo li desoon ci euh, ci muqaddima bi waaye xam naa bu suba jàmm ñu yeggale ko euh, insha allah kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam li la waxoon ginnaaw bi la ci des rek mooy alxawaarij moo des ci introduction bi tomb bu mujj bi insha allah bu suba danañ ko yeggale di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله